Sawri ak imam Shomba li ñuy ponkal ponkal ndax ñoom foofu lañ dëkkoon Kuufa boobu lañ ñëw Irak ñoom li ñuy ponkal ponkal yépp bu dee ne dañoo wute ñoom ñu soloo ci imam kii Abu Ishaq as-Sabi'i ñoom ñaar ñépp ñu dëppoo mais wute Israaïl Israaïl la ñuy ndax lan Israaïl hadithu maamam da ko mokkaloon comme ni mu mokkale alxuraan da ko doon tari di ko mokkal comme ni ngay tare alxuraan taxaw qul walla bismillahir rahmanir rahim qul walla walla lam yan wala mu wala do wala gis nga noonu lu raw noonu la ko doon la ko doon mokkal la mokkale woon xadiisu man moom mooy Israaïl mi waaw akbar mu ne kon moom imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi qaala kan moo wax xadda eh, Ubaydullah ibn Muusa mu ne qaala nee na xaddatanaa nettali nañu Israa'iilu di Israa'iil di sutu imam abi Isxaaq mu ne an abi Isxaaq mu jële ci abi Isxaaq as-Sabii'i wax naa la bokkul ak ibn Isxaaq bii di imam ibn Isxaaq bi bokkuñ de kii moo jiitu kii moo jiitu ñoom imam ibn eh, eh, nu mu tudd ibn Isxaaq an abi Isxaaq di Abu Ishaq même bu dee contemporain rek mais kii moo leen mag bokkuñu sax classe an Abi Ishaq mu jële ci Abi Ishaq as an Amr ibn Maymun mu jële ci Amr ibn Maymun Amr ibn Maymun gisoon nañ ko ci faatu Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne moom Amr ibn Maymun mu jële an Ibn Mas'ud mu jële ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne amaam Abdullah ibn Mas'ud ibnu ummi abdin radiyallahu anhuma wa ardaahuma la la mu ne intalaqa Sa'd ibn Mu'adh pour war la embargo bi waa Quraysh duur waa Yathrib ne leen kenn du fi euh, kii nu mu tudd ñëw di tawaaf di wër Kaaba gi <laughs> tey ngeen am problème mu ne intalaqa Sa'd ibn Mu'adh mu'tamiran mu ne Sa'd ibn Mu'adh Siddiqul Ansaar di seen sang moom mi yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ansaar yi qumu ila sayyidikum muy ñëw ñu koy indi ci lañ ko tegoon yonent bi alayhi salaatu wa ne ci mbaam ma mu ne jóg leen ngeen accueillir ngeen teeru seen sang bi yéen lansaar muy Sa'd ibnu Mu'aaz gisoon nañu tarjamaam walillaahi hamdu wal minna mu ne moom Sa'd ibnu Mu'aaz boobu radiyallahu dafa dem Mu'tamir ak di bëgg umra ji màkkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima mu ne fa nazala ala umayyah ibn xalaf abi safwan mu ne bi mu màkka nag comme que am na fa ku xam mu daal di daal ci moom kook moo doon kan mooy umayyah ibn xalaf di umayyah di doomi xalaf moom moo doon duma Seydina Bilaal radiyallahu anhu moo ko moomoon doon ko duma moom Umayya ibn Xalaf ah, nee na moo ci beneen riwaaya bi bi nekk ci kitaabul maghazi da ne kaana moom Sa'd ibn Mu'adh dafa newoon sadiqan boobu nag jaarul ci Israil waale ci Ibrahim ibn Yusuf moom moo ko jële ci baayam di Yuusuf mu jële ko ci Abi Isxaaq as-Sabi'i mu ne wa kaa kaana moom mo Sa'd ibn Mu'aaz dafa ne woon sadiqan li Umayya ibn Xalaf xarit la woon ci Umayya ibn Xalaf bu ñëwee ci riwaay bi ne ci kitaabul Manaaqib mu ne moom Sa'd ibn Mu'aaz bi Makka ngir umra si mu daal di dal ci Umayya ibn Xalaf te dàkkantalam nekkoon Abu Sufyaan muy abu sufwaan saf saf abu saf safwaan ndax dafa amoon doom ju tudd safwaan muy safwaan ibnu umayya radiyallahu anhu ndax mujj na tuub <laughs> boroom koŋ ya fële ca xunayn eh, mbubb koŋ ya lool bu ci agsee insha allah seydinaa safwaan ibnu umayya eh, wakka mu akka bañoon lislaam ne dafa mujj tuub ba pare nag dëgër ci tuubam baayam min xottaami jahannam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xam bu safara di eh, Umayya ibn Xalaf moom nag xarit la woon ci Sa'd ibn Mu'adh di Umayya Abu Safwan imaam Abdullah ibn Mas'ud mu ne radiyallahu anhu wa kaana Umayyatu idha intalaqa ila ash-Shaam fa marra bil Madina nazala ala Sa'd fa qaala Umayya li Sa'd mu ne kële Umayya moom it c'était vice versa bu doon defi commerce Sham siri ndax buñ jógee Makka ci sud bi euh, fokk ñu jaar ci Médina lañuy jaar moom nag bu ma soon a wàcc mooy bu jógoon Makka di defi commerce Sham def escale Médina kër Sa'd ibn Mu'adh te moom moo nekkoon sayyidu waa Bani Abdil Ashhal moo doon sangu néeg bu mag boobu ci waa lansaar di waa bani abdil ashhal moom Sa'd ibn Mu'adh ak Usayd ibn Hudayr moo tax mu ne bu masoon di dem moom Abu Safwan di Umayyah ibn Khalaf doon dem xalafahu Allah fi dem di commerce ji Sham da doon def escale foofu jaar Medina da doon def escale kër Sa'd ibn Mu'adh léegi nag Sa'd ñëw Makka ngir euh, voilà euh, umra mu ne Umayya fa qaala Umayyatu li Sa'd léegi nag Sa'd da koo proposé ne ko moom de dafay ñëwoon ngir umra ji dafa ñëw ngir umra ne ko moo tax ci beneen riwaaya bi dane ko unzur li sa'ata xalwatin la'alli an atuufa bil bayt ne ko xoolal ma yow sama xarit bi di euh, mooy bu nee xarit nag pas xaritu mbokk euh, l'islam mais comme que ay xarit lañ woon te temps yooyu Euh, baraa ayu aay nga xam ne ñoo ñëw al wala al baraa yu mag yee mag a mag di ci gën a insister yooyu da gis ne fi mu gën ñëwee mooy Hudaybiya ak yooyu ca suuratul Mumtahana ak yeneen ñëwoon na sax bu yàgg mais bu nee sama xaritam la woon du mooy copain la mooy ku mu xamanteeloon yow bu njëkk avant l'islam léegi nag mu ñëw foofu te jàmm lañ séqoon mooy ba léegi Yasrib ak Quraysh xeexuñu mu ñëw ne ko xoolal ma jamono euh, heure bu propice bu approprié bu ko defee boo xam ne dinaa du bari raj-raj loo ma mën a dem daal wër kaaba bi loolu mooy waaye bi nekk ci kitaabul maghazi bi nekk ci kitaabul manaqib mu ne Umayya ne wa Umayya da ne ko alaa ne ko xaaral alantadir hatta idan tasafa an-nahar mooy moo ra imaam al ne loolu ni nga koy boolee mooy Sa'd dafa ibn Mu'adh radiyallahu da ko proposé ne ko xoolal ma heure bu propice boo xam ne dinaa ci man a dem wëri kaaba ji mu ne ko alantadir manoo man ngaa xaar ndax doo xaar hatta idan tasafa nahaar xaaral bu njolloor bu e, bëccëg gi nee ci digg bi mooy bu njolloor jotee nga xam ne day tàng nit ñu bari dootu nekk ci di wër bu ko defee yow nga dem mu ne ko waqafal naas bu ko defee nit ñi dañuy dañuy sonn nekk ñoo xam dañuy yëga di nekk ñu yónni sieste ak yooyu nekk ci seen kër yeeg yooyu mu ne ko bu lool xewee heure boobu in talakta fa tufta bu ko defee nga daal di dem mën a wër sans problème kenn du la sonal foofu te doo am benn problème ak nit ñu bari ñeeg yooyu nee nag Ah, fa bay naa sand ñu def loolu heure bi jot ñu bàyyi bu heure boobu ñu dem nga xam ne kon Quraysh ñu ne woon seen andiya yi nga xam ne dañ doon ñëw di wër foofu dañuy dem ndax tàng na jër dootuñ toog foofu di supporter naaj ku nekk da dem añeek yooyu ak si ak yooyu mu ne nag sand fa bay naa sandon ya toofoo id Abu Jahl nee na nag biñ agsee moom Umayya sand di wër rek ah, ci la Abu Jahl agsi bi mu agsee moom Abu Jahl al-mal'un mu ne man hada alladhi yatuufu bil kaaba ana mais ana mooy waa ana mooy wër nii moom ci heure bii nga xam ne moom njolloor la kenn daanaka wërul moom rekk muy wër nii ci kaaba gi waa kii moom mooy kan waay Abu Jahl alayhi laanatullah nee na Saad ne ko fa qaala Saadun Saad ne ko ana Saadun ne ko man la Saad ne ko man la Saad mu ne ko fa qaala Abu Jahl ne ko tatuufu bil ka'bati aaminan wa qad aawaytum Muhammadan wa ashaabahu ne ko eh tiens <laughs> mais Saad yow yow daal kenn ginu laa dëgëru fitna yow Saad nga jógee Yathrib ñëw Quraysh Makka di wër atatuufu mais yow yow di non non non Saad nag Saad yow yow yow tatuufu bil Kaaba yow daal foog nga ne di nga wër Kaaba gi aminan voilà en toute sécurité nekk ci njàmm voilà waxat te dëgg-dëgg awaytu Muhammadan yéen yéen a yéer daal di fat yéen a fat Muhammad alayhi wassalaam suñu noon bi yéen a ko fat wa asxaaba ak ñi ko ànd ak moom muy compagnon yooyu radiyallahu anhum yow ngeen fat ko <laughs> ñuy wax nga ñëw nag malgré seen jëf ju rëy yooyu muy affront bu rëy contre Quraysh ñuy wax ngay ñëw daal foog ne daal atatuufu ndax da ngay ñëw daal wër Kaaba gi nicement good good fine noonu jàll ah <laughs> xaaral walla mu ne ko sans euh, bi mu waxee loolu nag mooy comme si question ab question la mooy ne ko yow waaye yow sans kii ko mu ne ko man la sans mu ne ko sans yow daal da wër kaaba gi ci jàmm te yéen yéen a fat suñu noon bi Muhammad alayhi salaatu wasallam ak ñi ànd ak moom radiyallahu anhu ah Saad ne leen naam Saad ne ko naam waaw waaw damay wër kay même bu leen maa ñoo ko fat mais damay ñëw wër kaaba bi fatalaa xayaa baynahuma ah léegi nag ñu ne fa di jàppal bàyyil mooy ci ay wax doo fi wëri dinaa fi wër ñu ne fa di wax di wax ba jàppante seen mooy ci kàddu seen wax yi commencé ñagas abu jëlin di dëgëral sandu di dëgëral radiyallahu anhu ah Umayya ko fa qaala Umayya li Sa'd Umayya ne Sa'd laa tarfa sawtaka ala Abil Hakam fa innahu sayyidu ahlil waadi ne mooy gi nag moom mu ñëw di àtte di tenteere ne Sa'd bul yëkkati sa kàddu bul yëkkati sa kàddu ci Abul Hakam ndax noonu lañ ko doon waaye muy Abu Jahl le père de l'ignorance pas de la sagesse comme le disaient les Quraysh les Quraysh mu ne ko laa tarfa sawtaka ala abil hakam fa innahu sayyidu hadha al wadi ne ko Saad dama ñaan bul yëkkati sa kàddu ci kaw di wax ñu ngeen di wax nii ba seen dënn yi jóg bu bul yëkkati bul def noonu ak abul hakam nii ndax kat Saad yëgal ne moom nag abul hakam mooy sangu xur wii ñu nekk du xuru Makka ah bi mu waxee loolu nag Saad daal di mer ne ko wallahi la in mana'tani an atuufa bil bayt la aqta'anna matjaraka bi Shaam mu ne Saad moom dégluwul Umayya quoi ne ne Abu Jahl gis nga wallahi maa ngi waat ci yàlla la in mana'tani bés boo nooy dof dof lu boo boo ma teree an atuufa jóge Yasrib ba fii nga bëgg maa tere ne du wër wër kaaba ji wallahi gis nga bés boo ma teree ma wër kaaba ji la aqta'anna matjaraka bi Sham gis nga sa commerce fan lay seen commerce yi fu muy jaar Sham la jëm fan lay jaar dëkk Medina wallahi boo ma teree ma wax ma wër kaaba ji naa couper sa commerce mooy yéen moom seen ligne commerciale yi bii jaar Médine te mooy bi gën a mag moom laay dox moom bu fa seen marchandise mu fa jaarati dinaa ko àddukal ba dinañ leen song ba dootuñ fa amati sécurité ba fay jaar <laughs> ah Abu Jahl nag nefaat moom ne ko kon gis nañ ni ko Sa'd wax am na ci beneen riwaay bi ne ci kitaabul maghazi dane ko ama wallah la in manatani hada la am na annaka ma huwa ashaddu alayka min ne Abu Jahl gis nga bés boo ma teree ma tu ma wër kaaba bi wat naa ci yàlla ne naa loo xam ne moo ci yow ko wër kaaba bi mooy xam na ne Abu Jahl gis nga ay yàlla yi muy wax gëmu leen noonu day coow rek kii poosam la gën a gëm seen commerce bi ñuy am ci yàlla yi ñu fi teg moom la gën a doxal moo tax muy fontoo nit ñi fontoo nit ñi nii moo tax mu ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla ne ko gis boo ma teree ma wër man Sa'd ibn Mu'adh kaaba wallahi dinaa la dogal loo xam ne dinaa la tere loo xam ne moo gin a tar ci yow moo la gën a yitteel ko wër kaaba que kaaba gii di ko wër mooy la mat jaraka li mu ko wax fële na ko mooy gis nga sa commerce sa commerce bi non moom moom laay moom laay dog te abu so kii abu jalin ak ñaaw làmmiñ bi ci beneen riwaaye bi dane dane dane Sa'd ibn Mu'adh ala araaka tatuufu bi Makka bi mu laajee ne kii kan la <laughs> ne Umayya yaa aba Safwan man hada ma'ak beneen riwaaye bi dane waa abu Safwan mooy abu Safwan bi Umayya ibn Khalaf alayhima min allahi ma yastaxiqaan mu ne ko waa kii nga àndal kan la yaa aba sofwaan mu ne ko kii de Saad la abu jalin ne ko alaa araaka tatuufu bi makkate aminan wa qad aawaytum subah wa zaamtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum awaa amaa wallahi law annaka ma abi sofwaan ma raja'ta ila ahlika saalima allahu akbar <laughs> mooy non seulement doo fi doo fi doo fi doo fi doo fi wëre <laughs> mu ne ko mais Abu Safwan kan nga àndal mu ne ko Sa'd mu ne ko yow Sa'd yow Sa'd Abu Jahl nag yow daal da nga foog ne wër bi màkkate wër kaaba gi aminan ci sécurité waqat awaytumu suba te yéen yéen a ñi nga xam ne ñoo génn topp ñu dëng ñi génn topp mu ngi ci jublu jullit ñi radiyallahu anhum moom abu jahlin alayhi la'inullahi almutataliya ba pare mu ne wa za'antum yéen Saad yéen waa Lansaar yéen waa Yazid ngeen ne jël décision bu ferme ne ba pare ne annakum tansurunahu tansurunahum da ngeen leen di dimbali Muhammad ak ñi ànd ak moom wa tu'inunahu di ko jàppale di ko dimbali yéen daal ngeen wax loolu lépp ba pare nga foog na yow da ñëw rek di wër ci kaaba gi noonu comme nim la neexe ne ko amaa wallahi maa ngi wàtt yàlla man abu jahl lawlaa annaka maa maa abi safwan maa rajanta ila ahlika saaliman ne ko nag maa ngi wàcc yàlla ni gis nga boo ànduloon ak aba safwan nii di umayyatum na xalaf kilifa gi doon wallahi yow Saad waxuma la doo wër de mais gis nga sa kër Yasrib doo fa dellu ci jàmm dinañ la waaw dinañ la fët fii fii lañ la duma duma yoo xam ne boo ñibbee boo ñibbee yaxi boo moywul boo ñibbi da raam da ngay kii ah waat naa ci yàlla yow ki la sauvé mooy Abu Safwan mi nga àndal gis nga bu dul woon moom maa rajaate doo dellu ilaa ahlika ci say ñan saaliman nekk koo xam ne ku mucc ngay doon waaw dina ko façon wan li ma la wax mooy bés boo ma teree wër dinaa dog dinaa la tere lu gën a garaaw muy sa commerce dootu fa jaar yangu non convoi bu jógee ci Quraysh Abu Jahl am ci dara du jàll embargo économique laa leen di fëgg nga xam yow Abu Jahl ah léegi Umayya ne fa di tempérer waat fa ja'ala Umayya yaqulu li Sa'd la tarfa sawta wa ja'ala yumsiku Umayya naan Saad di ko continuer ndax gis na ne gaa yi bi daal dinay monter yi gaa yi wax xuloo baa yi dina takkar naasi te Abu Jahl mii reculé te Saad moom il est il question muy reculer radiyallahu an ah Umayya ne ko Saad di ko topp rek naan ko Saad dimbali ma rek comme waxu dimbali ma rek bul yëkkati sa kàddu sa kàddu ci kaw Abu Abu Abu Hakam nii di di ko téyewaale fa jaala yum si ko di ko téye sa de sax na ko yow sax jàllal yow Abu Safwan yow man dégg naa Muhammad alayhi salaatu wasallam yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne ñoom jullit ñu ñoo lay rey kon gis nga gis nga Quraysh non seulement <laughs> menaces yi mais ñu ne kenn du fi kenn du fi ñëw jóge Yathrib naan day day day day day day day day tawaaf mbaa muy muy umra kon ci noonu ci lañ gisee at mu njëkk mi yi ñooy xew-xew yi nga xam ne moom la suñu boroom xam-xamu siira yi yal nañu yenn yàlla fayal ak boroom xam-xamu l'islam de xadiis yeeg yooyu yëpp daldi indil ñu comme ni ñu ko gisee muy li nga xam ne moo xew ci at mu njëkk bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gis nga contexte bi jàppal contexte bi ndax moo ñuy defal transition ci bunt bi ñu jëm muy bunt boo xam ne euh, li jàll lépp moom li jàll depuis siira bi moom bu bu rarawee bu la lii bii moom mooy li nga xam ne allah allah allah ñu ci ñëw ci introduction bi insha allah bu ñëw bi bunt boobu moo ñuy defal transition gis nga contexte bi ni mel juif yi seen kilifa yi gën a mag te ñu ëpp topp leen nee nañ dañuy bañal nañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sampal ko raayab noonu drapeau noonu waa Quraysh non seulement seen menace seen doon def nee nañu kenn du jógee ci Yasrib di am droit di wër ci Kaaba te suñu commerce day nangu di jaar Yasrib par force voilà on va voir là mooy di titiller gaayee ka mel ni di la saboter nangu sa alal ndax ñi nga xam ne ukhruju min diyaarihim bi gayri xaq li borom bi wax ne dañu leen ci seen kër yi ci loo xam ne amul benn àq amul benn du teguwul ci yoon ñu génne leen expulsé leen seen dëkk yi muy muhaajiruuna yi radiyallahu anhu Quraysh daal di def lool ñu naan déete waay Quraysh euh, di leen menacer fañ nekk di menacer ña leen ña leen fat ñu naan déet ñu ne néegu yàlla bii c'est fini tout habitant de rawatina ñi nga xam ne ay jullit lañu foofu même bu dee sang lañ comme Sa'd ibn Mu'adh nga xam ne wax nañ la kaana sayyida bani Abdil Ashhal moo doon sangu bani Abdil Ashhal ñu ne ko doo fi tuu doo fi wëri ta ndax am yenn ku fi ñëw loolu mooy message la pour les autres wallahi ku fi dof dof lu surtout ba ñëw xamoo fi kenn dinañ la fitnaal dinañ la boo mooyul doo ñibbi ndax kii li ko may sens mooy abu abu bi mu àndal di umay ibn xalaf radi euh, xalafahu llahu fi naar kon nga gis contexte bi loolu la Quraysh malgré ñu continue di jël alal jooju nga xam ne moom lañ jële ci muhaajiruuna yi ak booleeg ñoom seen alal gi moom di defi commerce di jaar fan Madina gi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ak ña nga xam ne ñoo ko gëm di fa jaar di dem Sham di di di lan di commerce comme si rien loolu mooy contexte bi ñu nekk moo ñuy defal transition ci bunt bi nga xam ne ci lañ jëm muy kitaabul maghazi waaw muy bunt bi nga xam ne nag mooy téere fii moom bunt bi xare yonent bi alayhi salaatu salaam ak sarayaam yi yom yom ni moom la doon yónnee du dem loolu nag la ñuy gis ak xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci lan deuxième année bi deuxième année bi moom la ñuy tàmbale ci jataay bii di ñëw insha allahu taala te boobu mu ngi commencé ci maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa saraya muy xare yonent mi alayhi ak li nga xam ne mooy arme yi mu doon yónnee léegi kon jeexal nañ suñu bunt bi walillaahil hamdu wal léegi ñu war a def comme ni ñu ko baaxe woon def li sayyidi alxaaji Malik radiyallahu taala anu daal di wax ci xilaas ibn xilaas xilaas tu dahabi fi siirati xayril arabi alayhi salaatu wassalaam mu ñuy wax loolu kon ci bunt bi ñu nekk mu ngi tàmbali woon fan tabax muy acte bi yonent bi alayhi salaatu salaam jëkk a def mooy tabax jàkka jàkkaam jooju ginnaaw bi nga xam ne ci la jënde pàkk boobu jële ko ci kan jënde ko ci xulaamay ni yooyu di Sahl ak Suhayl euh, di doomi Rafi' ibna Rafi'in di doomi Rafi' pàkk boobu gisoon nañu tabax gi fa tàmbalewoon tàmbale woon tabax jàkke ji ak ya fa xewoon Seydina Ammar ya fa xewoon Tal Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala waaye mbokkale gi nga xam ne moom la mbokkale ginaaw loolu diggante muhajiruna ak lamsaar yi ak li nga xam ne moom la def ak juif yi yooyu wax nañu sànq tamit euh, mooy gàddaayu waa këram ñi mu yónnoon Zayd ibn Harith ak Abu Rafi' radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma loolu lépp ba fii ñu jeexale muy euh, ci xew-xew première année bi loolu lay wax moom sayyidul xaaji malik radiyallahu taala anhu mu ne ci xilaasu zahab fi siirati xayrul arabi alayhi salaatu wassalaam kon mu ñëwal ñu ci pàkk boobu ci mosquée bi tabax mu ne wa fiihi masjidahu yabni wa saqafahu min aljaridi yusaawi qaamatan nasami mudallalun suffatan yadcuunahu fa bihi ya'wi ilayhi masaakiinun min al'umami cinda tacasshi nnabi alhaadi yufarriquhum ala alsaxaabati ya'ti alahla bil'umami li kasrati nnaasi xayrul xalqi shaafi'una min ba'di xaybara fiihi kaana daa wadami kamaa banaa xujratan fiihi li caaishatin wa maa li sawdata aydan gayru muktatimi aqaama da'ban ilaa itmaami masjidihi wa xujratayhi jazal ansaara dunnasami wa yanqulu saxra bil asxaabi qaa'ina laa xayran siwaa xayrin al-uxraa xayrin uxraa rabbi fajzihimi wa yanqulu saxra bil asxaabi qaa'ina laa xayran siwaa xayrin uxraa rabbi fajzihimi kun naasiran rabbanal ansaara nasraka lil muhaajiriina wa man min ba'du min umami wa as'adun thumma sa'dun yursilaani lahu xayra ta'aami wa sa'dun laysa dhaa sa'mi yaa taybatan taaba fiihi al-'ayshu 'ajwatahaa turaabuhaa fa shifaa'ul juzmi wash-shabmi طاب العيام وطاب الشرق من فرح طاب الهويم طلوع البدر في الغمم وأخذ بالهجر والأنصار سيدنا من بعدها أشهر بالحق والحرم تسعين كانوا وكانت كل طائفة عليهم رحمة الرحمن عدهم wa mawlaya sayyidi siddiqi qad wu'ika fahu kahwa kahwa wa qad kaana fi baytin dhawi hazmi wa mawlaya sayyidi siddiqi qad wu'ika kahwa wa huwa qad kaanu fi baytin dhawi hazmi hazmi wastawxamat taybata algarraa ummatuhu hawaa'uhaa lam yuwaafiq min mizaajihimi wa qaala xabbib ilaynaa rabbi taybatanaa ka xubbi makkata ummi ruxmi warraximi amal wabaa min ducaa'i lbadri muntaqilun can ilmadinati naxwa aljuxfati aladami naxaa abaa raafi'in zaydan bisaawariqan ma'a al-ba'iirayni irsaalan ilaa al-xashami wa umma aymana jaa'a sawda faatimatan usaamatan umma kulthuumin ciyan taqumi amma ruqayyatu ma'a uthmaana zaynabu cinda zawjihaa ibnu rabiicin gayru muslimi ba ni muy waxe ne amma al-atiiqu fa abdullahi jaa lahu ciyaalahu ummahu asmaa birrasmi wa umma ruumaana ani umma caaishatin wa caaishan maca cabdillahi bilqiyami mu na kon wa fiihi ci pàkk boo bolee mu jënde woon ci Sahl ak Suhayl ibn Rafi' mu ne foofu yabni fa la doon tabax masjidahu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam pàkk boobu ginnaaw bi mu ko jëndee ci la fa la tabax lan masjidahu li nga xam ne mooy jàkkaan ji wa saqafahu min al jarid toit bi mu daal di koy def ci xobi tàndarma mooy garabu tàndarma car yi kii nu mu tudd mooy garabu tàndarma yooyu boo jëlee dagg leen ci kaw branche yi mu loolu noonu jarit yooyu noonu defoon tuwaa bi xaamatan nasami mu ngi yor nag euh, mooy hauteur bi njoolaay bi mu ngi kom taxawaayu nit kon niñ waxoon gisoon nañ ko mu ne woon alayhi salaatu wassalaam biñ koy taba areeshun ka areeshe Muusa mu ne dafa bëgg mu nekk loo xam ne boo taxawee sa toile bi comme ni bu yonent yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam lu sobre la bëggoon bëggul woon lu extravagant loolu waxoon nañ ci ba newoon gisoon ahkaamu li jëm ci àttee rafetal jàkkaat di ko def panaal yooyu yooyu gisoon nañ mu ne mudallalun suffatan yad'uunahu fa bihi ya'wi ilayhi masaakiinum minal umami mu ne nag ci jàkka jooju ca gannaaw mughallalun dañ fa defoon loo xam ne dafa amoon nag loo xam ne dañ ko euh, defoon benn genre hangar boo xam ne hangar boo xam ne moom lañ doon woowe ña fa newoon lañ doon woowe waa ahlu suffa mu ne ya'wi ilayhi masaakiinun minal umami ci foofu noonu bërëb boobu mooy ci biir jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf defoon foo xam ne côté boo xam ne way ñàkk ñi te nekk ay borom xam-xam ci saxaaba yi waaye ñàkk ñu bari nag ñu ëppoon ci ñoom ci muhaajiruuna yi la mais amoon na lenn ci waa lamsaar yi fa doon nekk ñoom lañ doon xame ci waa ahlu suffa muy waa foofu noonu angaar boobu ñu doon nekk nga xam ne amuñu woon dañoo ñàkkoon lool fa lañ doon nekk mu ne nag waa léegi ñoom bon bu ñu nee foofu di fa fanaan ak def yooyu ka nekk ak di fa yéendoo ko nekk ñoom nag seen nombre da doon yokk ko wàññeeku selon euh, euh, euh, li nga xam ne mooy situation ku nekk waaye ñoom bu añ jotoon wala reer ak yooyu bu reer jotoon nan lañ leen doon def mu ne inda ta'ashi nabiyul nabil haadi yufarriquhum ala sahabati yatil ahla bil umami mu ne inda ta'ashi bu xéewlu masaana jot nag guddi jot ñu war a reer yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon séparer daal di leen euh, jël saxaaba bu nekk mu ne la amal ñoo yóbbu ana kan mooy yóbbu ñaata nit ci ñii ngir yóbbaale ko mu ma a bokk ak ñoom seen reer ndax xiif nañu noonu la doon def waaye moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ya'wi ilayhi masaakinu min al umami moom non boolu waxoon nañ ko ala saxaabati ya'til ahla bil umami dañoon andil kantaa moom këram nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bari ñoom ñi ëpp ci mbooloo bi mooy bu saxaaba yëpp jëlee ñu ëpp ñi des te ñoo ñi ëpp moom këram lañ doon ñëw kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw lan moo tax mu leen doon tasaare nii mu ne leen ndax ñoom dañoo bari woon te nag seen nombre mu ngi gën a bari ginnaaw Xaybar mu ne lee ka moo tax mu ne radiyallahu anhu li kathrati nnaasi xayrul xalqi shaafi'una min ba'di Xaybara fiihi kaana wa zami mu ne ñoom ñu ngi doon yokk nit ñi Canada wasami dañoo nekkoon ci loo xam ne ci yokk gurul jeex ndax ngir seen bariwaay boobu nag li kasrati naas yi looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasallam doo leen euh, mënuñoo la jël kenn rek nga ko demal benn ñoom ñépp dem nañ benn kër kon nag solidarité entre jullit yi nga xam ne doo lekk la mu waxoon koo gëm yàlla ba pare lekk te yow sa dëkkandoo sa voisin bi fanaan ak xiif yow nga lekk say ganaar sawaay njoñ ko ba sa biir bi sawaay ñu naan almeeru ganaar yi wa axu wa jaaruhu sha'b kii dafa nekk koo xam ne dafa xiif mu ngi fanaan xiif moom nag moo taxoon seen bariwaay nag moo taxoon moom mu doon def lool te rawatina fi ñu ginee bari nag min baa di xaybar ginnaaw bi mu ubbee xaybar ci lañ gis ci jamono jooju insha allah ci la Seydina Abu Hurayra ak waa daw suñu bari daal di ñëw ak yeneen ñoom foofu lañ ñëwee te moom bokkoon na moo gën a bokk sax ci gën a siiw ci waa ahlu suffa mooy Seydina Abu Hurayra ñoom dañuy woon Canada wasami di yokk ginnaaw Xaybar waaye loolu moo jëmoon ci jàkka ji kon jàkka ji gisoon nañ ne te loolu waxoon nañ ko euh, rôlu jàkka rôle yi nga xam ne moom la doon jouer yooyu yëpp gis nañ ko mooy suñu jàkka yi léegi tamit bu dee am na ñoo xam ne amuñu fu ñu dëkk ay SDF ay jullit yuy nar a taxawal bi fanaan ci mbedd mi man nañ leen a ubbil jàkk ji mais tamit wax leen ñoom ñuy respecter bërëb bi walla xam ne fii jàkka la waaye ñu tuddal leen fi ne duñ leen bàyyi ñuy fanaan ci biti moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam foofu la defoon muzallalun foo xam ne dafa am ker ñu keral ko utal ko foo xam ne ñoom dinañ fa man di nekk nga xam ne euh, di leen Euh, protéger tamit ci taw yeeg yooyu foofu ñuy nekk loolu rek la tabax moom yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne déedéet kama bana aishatin wa sawdata aydan ghayru mubtatimi mu ne euh, naka ni mu tabaxe jàkkaa ni ginnaaw jàkke ji ci la tabax na néegu yaay aisha radiyallahu anha ak yaay sawda ci loo xam ne du lu nëbbu muy ñaari néeg yooyu la tabaxoon te lool gisoon nañ ne mooy li imam zahabi waxoon ne rahmatullah alayhi ne loolu mooy li gën a feeñ mooy ne yonent mi alayhi salaatu ñaari néeg yooyu rek la tabaxoon yeneen soxnaan yi au fur et à muy takk keneen mu doon tabax au fur et à mesure léegi moom yonent mi alayhi salaatu gisoon nañ ne jamono jii ñu doon tabax yii dafa newoon kër Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu taala ñaata ñaata durée ñaata fan wala ñaata weer la def kër Seydina Abu Ayyub laata jàkkaam ji ak néegu soxnaam yi di pare mu ne aqaama daban ila itmaami masjidihi wa xujratayhi jazal ansaar zunna sami mu ne moom aqaama da ban yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paase na nekk na kër Seydina Abu Ayyub da ban muy sept mois sept mois la fa def ilaa itmaami masjidihi ba ni nga xam ne na la jàkkaam ji di mate di pare wa xujratayhi ak ñaari néeg yooyu di néeg yaay Sawda ak yaa Aïshatu radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne ah ñaa ñan ñoo jàppoon ci liggéey boobu ñan ñoo ci taxawoon yonent bi alayhi salaatu gis nañ ne mu ngi doon jàpp te comme ni ñu koy waxee ci kanam mu ne jazal ansaara zone nasami boroom nit ñi yal na fay waa lansaar yi euh, fay gu rafet ci li nga xam ne mooy taxaw gi ñu taxawoon liggéey boobu ak accueillir yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak ñi ko gëmoon ci waa lansaar waa muhaajiroon ay jógoon mag waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom bi ñuy liggéey ndax dafa toogoon moom di seetaan gaay yi liggéey comme ni nga xam ne noonu lañ ko baree gis ci suñu jamono léegi ci ñoo xam ne dañ ne ndax kat moom lañ fi toogal déedéet mu ne déedéet wa yanqulu saxra bil asxaabi qaa'ila laa xayran siwaa xayrin al-uxraa siwaa xayri al-uxraa rabbi fajzihimi mu ne tooguloon de wa yanqulu saxra da doon toxal birig yi di jël birig comme ñépp bil asxaabi ànd ak saxaaba yi di ko def radiyallahu anhum qaa'ila tabam koy def mu ngi naan laa xayran siwaa xayrini luxraa amul yiiw lu dul yiiwu alaaxira allahumma laa xayra illaa xayrul aaxira fansuuril ansaara wal muhaajira ak allahumma laa ajra illaa ajrul aaxira innal ajra allahumma innal ajra ajrul aaxira fansuuril ansaara wal muhaajira gisoon nañ la doon wax. moo tax mu bi muy yëkkati brigeeg ñoom mu ngi naan laa xayraan amul yiw si waa xayrinil uxraa yiw buñ la wax àddina boo ko. Euh, mandaxee euh, daal koy comparer yiw àllaaxira du dara moo tax mu innal aycha ci beneen riwaaye dundu dëgg yi tax ñuy wax aychul aaxira mooy dundu alaaxira allahu mu ne rabbi fajzihimi eh sama borom maa ngi lay ñaan fajzihimi yal na nga ma fay yal na nga ñu fayal saxaaba yooyu de minal muhaajiriina wal ansaar moo mu ne yonent salaatu wassalaam doon wax ah kun naasiran rabbana al ansaara nasraka lil muhaajiriina wa man min ba'du min umami allahumma ansuril lansaara wal muhaajira bopp moom la way tëgg ko fii ak laa xayra illaa xayral aaxira moom la way noonu daldi di koy tëgg noonu mu ne kon na nekkal koo xam ne aji dimbali rabbanaay suñu boroom al ansaara waa lansaar nasraka lil nang leen dimbali ñoom ak dimbal gi nga xam ne moom ngay dimbali muhaajiru nay jóge woon makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman ñoom rek mu ne waman min ba'du min umami ak ñi nga xam ne génération yi nga xam ne ñuy ñëw di génération yi lislaam yi amin waay mu ne amin mu ne de toute façon ñaan nga yonent bi alayhi salaatu yàlla nangu na ko waaye mim wa mim ba'du min umami loolu man nga ko déggaale mooy ci ñiy ñëw ginnaaw ñoom ci génération jullit yi ñëw man nga ko déggaale ci biir ñaanu yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy allahumma ansuril ansaar mooy képp koo xam ne ñoom ñoo doon lee ansaar par excellence ñiy dimbal yonent mi alayhi salaatu wa képp koo xamante ne ba àddinay tukki ci dimbal yonent mi alayhi salaatu wa salaam nga dëkk kooku yal na ko yàlla dimbali te kuy jullit di doxal li yonent bi alayhi salaatu salaam teg yaa ngi koy dimbali ndax dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nga gëm ko dëggal ko li muy jële ci boroomam te ne te yàlla rek tax waaye wal muhaajira nga ne waa yi mooy fekk képp koo xam ne ba àddinay tukki yaa ngi daw di gàddaay lu yàlla tere ndax moom alayhi salaatu wasalaam moo ne woon al muhaajiru comme ni ne sa imaam Buxaari man hajara maa naha Allahu an ki nga xam ne moom gàddaay dëgg loolu waxoon nañ ci bi ñu ne bi ñuy commencé introduction bi ñu defoon al hijra mooy ki gàddaay dëgg mooy ki nga xam ne moom gàddaay lu yàlla tere mu bàyyi ko kon moo tax ci biir noonu ñaan googu li Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu wax ni mooy loolu ci biir ñaan gi la nekk moo tax mu ne kon yonent bi alayhi salaatu mu ngi naan borom bi neel naasiran di aji dimbali rabbanaa yow suñu borom alansaara nasrakalil dimbal gi nga xam ne moom nga dimbali muhaajiruuna yi dimbalil wa alansaar ak waa muhaajiruuna yi ak ñi nga xam ne ñooy ñëw ci seen ginnaaw ci ay génération jullit yuy ñëw waa léegi ba mu newee kër Seydina Abu Ayyub al-Ansaari nan lañ ko fa doon ganalee ci passé na Abu Ayyub loolu gisoon nañ ko ñeneen ñi tamit waxoon nañ ko jamono jooju mooy vers bi gisoon nañu ko ca buntu bële wees nan lañ ko doon ganale dañ ko doon yàkkal leen di nan lañ ko doon defe mu ne wa asadun thumma saadun yursilaani lahu xayra at-ta'aami wa saadun laysa za sa'ami mu ne ki nga xam ne mooy As'ad ibn Zurara di Abu Umaama mi génn àddina ci at mii comme ni ñu ko gisee summa ginnaaw bi Sa'd di Sa'd ibn Ubaada waaw akbar waaw akbar ñoom ñaar yursilaani lahu dañ ko doon yónnee kër Seydina Abu Ayyub xayra ta'aami gën ji ñam muy say yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wa fadlu Aïshati Sayyidatuna Aïsha ni mu gëne radiyallahu anha jigéen ñi des ginnaaw bi mu tuddee ñoo Sayyidatu Maryam Khadija ak Sayyidatu euh, Fatima mu ne ñi des gën gi sayyidatu Aïsha gën a ñi des mooy ñi sarit gën a yeneen ñam yi mooy moo dàqaloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñam yi amoon jamono jooju foofule ci seen dëkk yooyu la moo tax mu ne ñoom dañ ko doon ëndeel di Sa'd ibn Ubaada ak As'ad ibn Zuraara radiyallahu ta'ala wa ardaahuma xayra xayra xayra taami gën jaa sell gën jaa baax ak taami muy ñam ñoom lañ ko doon indil de mu ne wa Saadu rawatina Saadu moom lay dasa sa ami moom ñibbee ci këram yi bi mu paree ak jàkka ji moom da doon continuer di fa indi euh, ñam te gisoon nañu riwaaye imam ibn Saad la woon bu mu jële woon ci sëriñam bi moom la indi ni rahmatullah alay jamii après mu ñëw daldi tagg suuf soos muy medinatul munawwar mu ne yaa taybatan taaba fiihi al-ayshu ajwataha turaabuha fa shifaa'ul judmi wash-shabimi mu ne yaa taybatan woo naa la dëkk boobu nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay si yaa taybatan woo naa la dëkk bu teey bi taaba teey na eh, eh, fiihi al-ayshu dundu ba dafa teey dundu gu teey fu dundu gu neex fa la am ajwataha way tàndarmaan ja turaabuha suuf sa yëgal ne fa shifaa'ul judmi wa shabimi day faj li nga xam ne mooy am ngaana ak li nga xam ne mooy poson mu ne taaba alcayaamu wa taaba alsharqu min faraxin taaba alhawiimu tuluuca albadri fi lgamami mu ne taaba alcayaamu di nga dëkk boobu nahaar mooy ngoon gi alcayaamu mooy ngoon yi dafa neex teey wa taaba alsharqu jantam teey min faraxin ci kontaan boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu fa ñëwee ci la loolu li kat comme li Seydina Anas wax radiyallahu anhu ba mu ñëwee comme niñ ko gise woon ci buntu ba la weesu ba mu ñëwee ci la Medina leer nañu waaw akbar taabal hawiimu guddi gi daal di teey tamit tulu'al badri fil ghamam lan moo waral lool feeñu yonent bi alayhi salaatu wasallam mi leer bi nga xam ne pleine lune feeñ gi mu feeñ waaw akbar moo tax mu daal mel noonu moom taaba di dëkk boobu di Tayba di madinatul munawwara léegi nag mu ñëwal ñu ci beneen acte bi ginnaaw jàkke ji muy mbokkaale gi mu ne waa xaada wil hijri wal ansaar sayyiduna min ba'diha ashhurin bil haqqi wal hurmi mu ne waaxaa mooy euh, mbokkale na mbokkale na def leen ay mbokk kan la mbokkale moom mu ne sayyiduna ku def lool mu ne sayyiduna suñu sang bi ne alayhi salaatu wassalaam zawil hijri wal ansaar mu ngi mbokkale waa Medina mooy waa hijri ñu gàddaay jóge Makka ak wal ansaar yi ak waa lansaar ñoom de la boole def leen ay mbokk min ba'diha kañ la ko def loolu mu ne ginnaaw bi nga xam ne haa mooy cinq mois après ci la leen daldi boole daldi leen def ay mbokk moom aleyhi salaatu wassalaam euh, loolu gisoon nañu wax yi ci amoon kañ la xewoon ñii ne avant Badar la woon ci ay ay jamono avant Badar ñii ne jamono ji nga xam ne ci la doon tabax jàkka ji am wax yooyu yépp gisoon nañ ko walillaahil hamdu wal minna moo tax mu ne kon ñoom loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen mbokkale ginnaaw ci dëgg ak li nga xam ne mooy ak mbokkoo léegi léegi ñaata lañu woon mu ne tis'iina kaanu wa kaanat kullu alayhimu rahmatu rahmaani adhami mu ne tis'iina quatre-vingt-dix lañu woon loolu ku ko wax imaam al-Waaqidi ci riwaaye imaam Ibn Sa'd comme ni ñu ko fi tudde woon ñoom ñoo ne moom moo ne quatre-vingt-dix lañu quarante-cinq ci waa Ansaar quarante-cinq ci waa euh, Muhaajiruun moom la waxam la toxal nii même bu dee gisoon nañ ne du comme moom ni mu ubbee woon euh, ci mu yi ne woon loolu jëkkoon na xew Makka mais même bii nii xew Medina Euh, gisoon nañ ne du rek waa Makka waa Makka fee waa Medina fii mais boole na xam ne Makka lañ jóge ñoom rek comme Seydina Hamza ak Seydina euh, Zayd ibn Haritha kon mu toxal waxu imaam al mu ne tis'iina kaanu quatre-vingt-dix lañ woon wa kaanat taa'ifatin côté bu nekk nag dañu nekkoon adhami mooy quarante-cinq quarante-cinq alayhim rahmatur rahmaani yàlla na yërmande yi aji fees dell yërmande di arrahmaan di borom bi subhaanahu wa taala daal di nekk ci ñoom léegi gis nañ mbokkaale bi mu des waa ñoom bi ñu ñëwee gàddaay ci waa waa Makka di saxaaba yooyu radiyallahu ñoom seenu nekk biir Medina mbaa neexoon na mu ne wa mawlaya sayyidi siddiqi qad wucikaaka huwa wa qad kaanu fi baytin dhawi hazmi mu ne wa mawlaya sayyidi siddiq mu ne ñaar ñi nga xam ne ñooy mawlaayu sama sang bi di as siddiq aji dëggal ju mag ja di seydina abu bakr di kan amir ibn fuhay ak seydina bilaal ibn rabaax radiyallahu anhuma qad wu'ika ñoom nag feebar nañ feebar bu metti dal leen muy feebar boobu ñu waxoon mu ne ka huwa comme Abu Bakar sama sang boobu di Sayyidu moom it comme moom ñoom feebar nañ ñoom ñaar bi Amir ibn Fuhayra Seydina Bilaal ka huwa comme mu ne wa kaana fii baytin dhawi hazami mu ne ñoom muy Seydina Ah, Abu Bakr Seydina Bilal Amir ibn Fuwayra ñoo newoon ci benn kër doon yëkkati seen kàddu sa kaw gisoon nañu riwaaya ak ah, Sayyidatu Aïsha bi ba mu demee ak lañ doon wax Seydina Abu Bakar moo doon wax naan kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraki alihi Seydina Bilal naan in naan kan moom la la doon wax Seydina Bilal moo doon wax naan alaa layta shi'ri hal abitanna laylatan biwaadin wa hawli idxirun wa jalilu wa hal aridan yawman niyahama jannatin wa hal yabduwan li shaamatun wa tafilu Seydina Aamir ibn Fuhayra lan la doon wax li tax mu ne daa hazawi hazami ñuy wax ca kaw ne lan lañ doon wax Seydina Aamir ibn Fuhayra moom da doon wax naan inni wajadtu al-mawta qabla dhawqihi inna al-jabaana hatfuhu min wa min fawqihi loolu la doon wax yooyu gisoon nañ ko duñu ci taxawaat moo tax mu ne ñoom kaanu dañoo nekkoon kaanu ngay wax ndax loru wayu doo kaanu ne kaanu doo kaana kaanu mooy ñoom ñetti ñépp nekkoon nañ fii baytin ci ab kër la wi di wax di yëkkati seen kàddu sa kaw ba yaa sa ne euh, ñii yax duuna ñii nag dañoo saalib feebar bee leen jàpp est ñoom rek la déedéet mu ne wastawxamat taybata algarra ummatuhu hawaa'uha lam yuwaafiq min mizaajihimi mu ne du ñoom rek de wastawxamat tayba tayba di dëkk bu sell boobu te teey alxarraa pell bi di se di madinatul munawwara ala saakin afdalu salaatu wassalaam xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy muhaajiruuna yi la ci jublu ñoom manuñu mooy manuñu woon a supporter climat ba fa ne hawa wa bu air ba fa ne loolu lam yuwaafiq min mizaajihim ñoom ni ñu mooy nature ni ñu xamoon façon dundin gi ñu amoon ak air ba ñu xamoon ak dëkk ba ñu miinoon dëkk bii nag àndul mooy dëppoowul ak ñoom la nga xam ne moom la ñu miinoon te moom la ñu xamoon moo tax ñu daal di fay jaare daal di feebar léegi yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu gisee loolu lan la def mu ne wa qaala habib ilayna rabbi taybatana ka hubbi makkata ummi ruhmi warrahimi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee loolu gisoon nañ as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na damaa dem wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñii eh ne ko yonent bi nag alayhi salaatu salaam gaa yi feebar nañu ah ñoom affaire bi xamuñu sax lu ñuy wax ndax li leen dal ci feebar bu metti bi leen dal ci biiru gi tër na ci ñoom de yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ne dafa ñaan foofu mu ne nag ñaan googu lay wax nii mu ne wa qaala mu ne. yonent bi aleyhi salaatu ne di ñaan boroomam na ilayna rabbi taybatana ne buur yàlla yàlla na nga ñu soppuloo Medina gii de Tayba dëkk bu teey bi ka xubbi màkkata comme ni nga xamante ne noonu lañu ñu bëgge màkka ummur ruhmi war rahimi di dëkk bi nga xam ne mooy cosaanu yërmande ndax bokk na ci turu màkka yi muy ummur ruhmi muy dëkku yi cosaanu yërmande war raximi waaye tamit ni dëkk bi nga xam ne mooy mbokk mooy seen mbokk seen mbokkale seen mbokk yi fa lañ jóge fa lañ nekk tamit voilà nga xam ne ni bokkal euh, euh, askan fa lañ ne mu ne ñoo dëkk boobu ni ñu ko bëggee defal ñu bëgg tay ba gi lu mel noonu walla lu ko raw léegi ba ñaanee ba pare waa affaire ba moom fu mu jaar mu ne amal waba min du'a il badri muntaqilun an il madinati naxwal juxfati adami mu ne kantaa feebar googu nag dara jëlewu ko fa de du du du fa sotti wala di pulvériser affaire ci air bi ngir affaire bi deñ déedéet désinfecté wuñ dara de li ko désinfecté mooy ñaanu yonent bi alayhi salaatu wasallam allahu akbar mu o amal wabaa min du'a il badri ñaanu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo tax jullit du du du du du du du du néewal doole ñàkkal fayda ñaan lu dul jullit bu xamul dëgg-dëgg lan mooy xaqiiqatu du'a allahu akbar ndax ad du'a moom huwal moom huwal ibaada ñaan mooy li nga xam ne mooy jaamu yàlla ci boppam ci boppam mooy mooy ñaan allahu akbar moo tax ñaanu yonent bi alayhi salaatu ci la euh, fimiru boobu muntaqalun ci la toxo jëm fan naxwal Juhfa dem Juhfa bi muhay'a anil Madina wëllif Medina jóge ci ñaanu kan al badri al adami muy ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom mooy royukaay bi di sang bi bi nga xamante ni nii Euh, moom boo ko gisee mooy royukaay bi te moom mooy ki nga xam ne mooy euh, mandarga bi nga xam ne moom la mooy sang bi mooy weer woowu nga xam ne ku réer boo ko gisee ci ngay gindeeku ah léegi waa këram ak waa kër Seydina Abou baka noom ginnaaw bañ gisee lii mu agsi ba dal moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ñibbee nan lañu gàddaay bu ne naxaa aba rafi'in zaydan bi saawariqan ma'a al-ba'iirayni irsaalan ila al-hashami mu ne jublu na ci abu rafi' mooy digal leen abu rafi' ak zayd ibn haarisa radiyallahu ta'ala anhuma daal di jublu ci ñoom yónni leen fan bi mu leen di yónni Makka joxaale leen cinq cent ci ay xaalis wariq ci xaalis joxaale leen ñaari li nga xam ne mooy ñaari gëléem yoo xam ne moom lañu ñu war ngir dem récupérer ilal xasami ci ñi nga xam ne ñooy waa ñoñam muy waa nja njabootam di ñu la tuddaloon sànn mu nañu boo njabootam goog kaay ma wax la ñan la woon mu ne wa umma aymana ummu ayman jaa a abu raafi ak zayd ëndi nañu ko njëkk nañ ñëw ak moom ëndi ko sawda di yaay sawda bint zama radiallahu taala anhuma jàppal ummu ayman sawda bint zama di soxnaam fatima ten di as-sayyidatu fatima sayyidatu nisaa il janna di sangu waa jigéenu àjjana radiyallahu ta'ala anha wa ardaha usaamatan ak sayyidatu usa sayyiduna usaama di doomu ibn zayd te doonoon doomu zayd ak ummu ayman radiyallahu ta'ala anil jami umm kalthum ak umm kalthum umm kalthum di soxnaay sayyiduna uthman ibn affan mu ne iyan taqumi jàppal nag iyan taq jàppal bu baax ci lii yii nii information yii ma la jox mooy ci bu dëgër bul foog ne ay wax yi caaxaan la de wala ay neen la de ay yan téye ko fas ko takk ko li ma la wax nii laa wax bu ko defee takku mi di nga di nga coowooral di nga nekk ci loo xam ne sa xam-xam dina leer te di nga di nga di nga coowooral ci sa xam benn benn benn benn benn sikki sàkka doo ko am boo nettalee lii ah! après wax na kanta sayyidatu Ruqayya moom comme que jamono yooyu sayyidna Uthman a ko dencoon ñoom ñoo àndoon léegi sayyidna Abu Bakrin moom nan la demee mooy mu ne amal atiqu fa Abdullahi jaa lahu iyaalahu ummahu asmaa birrasmi mu ne kantaa nga xam ne moom mooy al atiq di as siddiq di seydna abu bakrin radiyallahu moom nag iyaalahu njabootam ci ko ëndi jaa lahu abdul fa abdullah mooy abdullah ibn abu bakr nim ne woon abdullah ibn urayqit boo demee nga ne ko accident ci jàmm te ëndil ma sama njaboot ñoom moo leen ko ëndil yaayam ummuhu di yaayu kan sayyiduna abu bakrin siddiq waxoon nañ la turam moo doon ummul xayri noonu la tuddoon moo doon euh, euh, soxnaay sayyidina euh, non yaayu sayyidina abu bakr salma bint saxr la tuddoon di salma di doomi ku ñuy wax saxr waaye dàkkantalam la junoona siiwe muy ummul xayri gisoon nañ moom la ba ñu duma nga Utba euh, euh, euh, duma Seydina Abu Bakar ba xàmmeetu ñoon xar kanam bi ci bakkan bi ci xar kanam bi yaayam jooju doon ko toppatoo mooy kooku la yaayam jooju mooy ummul xayri mu ne kon kon fa Abdullahi moo indi yàllu ummaw Asma Asma bint Abi Bakr moom gisoon nañu yaataloon nañ ñëwam ñoom rek mu ne waa umma romaana ak umma romaan umma romaan nekkoon kan mu ne ani umma aishatin wa aishan maa abdillahi dhil qiyami mu ne wa umma romaan njabootu as-sayyid siddiq boobu limal nañ la yaayam di ummul xayri asma bint abi bakr waaye umma romaan di mu ne ani boo xamul mooy kan ki ma ci jublu mooy ummu aishatin mooy yaayu yaay aisha radiyallahu taala anha yaayam ummu ruumaan la tuddoon ah, wa aishan ak doom ji di aishan way wee dax mu def aishan wa aishatan sinon verbe bi day yàq wa aishan ak sayyidatu aisha ma abdillahi dhil qiyam ñu ngi ànd ak abdullah mi nga xam ne moom mooy boroomu coowooral boroom daraja waaye mooy ki nga xamante ne nii boroom taxawaay bu rafet bi ki nga xam ne moom euh, euh, moo taxaw woon ginnaaw baayam ci gàddaay googu ba mu newee yonent mi alayhi salaatu salaam foofu waaye toppatoo leen bu indi leen noonu kon ci noonu ci weer boobu ci lañu tëje suñu bunt bii di wa umma rumaana umma aishatin wa aishan maa abdillahi dil qiyami ci lañu tëje kon suñu bunt bii walillahi alhamdu sant ñeel yàlla kon nag mu deseñu li ma la waxoon muy bunt bu rëy loo loo kitaabul maghazi maghazi non loolu mooy lépp moom loolu mooy lépp